mu ngi tuddoon abdullah ibn salaam ibn alxaaris dàkkantalam nekkoon abu yuusuf mu bokkoon ci sëtu sayyiduna yuusuf alayhi wa ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam nekkoon aliyewu wa alxasraj muy abdullah ibn salaam ibn alxaaris bokkoon kon ci sëtu seydina yuusuf aleyhi salaatu wassalaam ci xeetu yahuud yi la bokkoon muy yahuudu madina yi waaye dañoo amoon alliance ak waa xasraj moo tax moom moomu di seydina abu abdullah ibn salaam moom la seydina anas ci xadis bu nekk ci saxiixayni muy xadis bii ñuy gis mu ne bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam agsee ci gàddaay gi ba ñëw ba agsi gëléem gi dox ba yées ci côté kër seydina abu ayyubinil ansaari mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam fa innahu la yuxaddisu ahlah id sami'a bihi Abdullah ibn Salaam mu ne bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam agsee li mu njëkk a def toog di waxtaan ak nit ñi ci saa ca noonu rekk ci la ko déggee Abdullah ibn Salaam ndax riir mi wax nañ la alayhi salaatu wasalaam bi muy dugg si nit ñi ngi naan jaa muhammad jaa nabiyullah jaa rasulullah allahu akbar jaa muhammad jaa rasulullah allahu akbar ci xadiisu loolu mooy xadiisu seydna anas ibn malik bi nekk ca saxiixayni bu imaam xaakim moo moo am allahu akbar bi ne bu riwaaye bi nekk ci saxiixayni jaa nabiyullah jaa nabiyullah jaa nabiyullah yonent bi alayhi salaatu wasalaam dikk na yonent bi alayhi salaatu wasalaam dikk na ci riwaaya imaam al Buxaari bi nga xam ne al Baraa ibn Aazib radiyallahu taala anhu wa an abiihi Aazib moom imaam al Baraa mu ne boobu nit ñi ñu ngi wax biir Madina qadima rasulullah qadima rasulullah yonent bi alayhi salaatu wasalaam agsi na yonent bi alayhi salaatu wasalaam agsi na xam nga riir moomu ak mala u bani najjaar yi nga xam ne mbooloo mi nga xam ne ba muy jóge Quba da leen a ñu topp ko xale yi nekk ci kaw toit yeeg jigéen ñi di yërlu ñépp naan ana kan la mu fee ñu fees del ba sëy naa anas ne masuma gis ne dina mel noonu leere noonu bés boobu sëy naa Abdullah ibn Salam radiyallahu taala anhu moo tax mu ne kon Seydina Anas ne id sami'a ba mu toogee nag di waxtaan ak ñoom ci la dégg moom Abdullah ibn Salaam wa huwa fi naxlin li ahlihi yaxtarifu lahum te boobu mooy kon moom fi mu dëkk soriwul mu ngi nekkoon ci garabu tàndarma boo xam ne bu waa këram la muy ñoom yahuudu Madina yooyu ci këram la tollu daldi di dégg yonent bi aleyhi salaatu wasalaam gis ko muy waxtaan fi mu toog di waxtaan ak nit ñi moom na abdullah ibn ne woon ci kaw garab gi yaxtarifu lahum doon leen wittal ci meññeefu tàndarma yooyu di ko wittal waa këram waaye comme dafa dégg yonent bi aleyhi salaatu wasalaam rekk fa ajila an yadaa alladhi yaxtarifu lahum fiiha fa jaa wa hiya mu yàkkanti ba jotul li mu jota fruit yi mu jota witt euh, ci tàndarma ji garabu tàndarma ji dafa yàkkamti ba fàtte na ko bàyyi waa këram bàyyil ko waa këram dóoru ñëw déglu ci yonent bi déglu ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa yàkkamti daldi dem noonu te bi muy ñëw mu ne bi muy ñëw mu ngi yor fruit yi nga xam ne moom la doon muy tàndarma yi nga xam ne moom la jota witt mu ngi ko yor ci loxoom agsi bi mu agsee mu ne fa sami'a min nabiyillah sallallahu alayhi wa sallama mu daldi déglu dégg ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam summa raja'a ginnaaw gi mu dellu ilaa ahlihi dellu ci waa këram muy euh, moom waa këram di abdullah ibn salaam lan la dégg foofu laata muy dem la ngay gis ne riwaaya saxiixayni bi duggul ci détail yi waaye am na yeneen riwaaya yoo xamante ne nii day ñëw di leeral moom seydina abdullah ibn salaam ana lan la fa dégg ak bi mu gisee bi mu agsee gis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah, moom li mu fa njëkk a dégg moom seydinaa abdullah ibn salaam dane man bi ma agsee bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ak see madinatul munawwara nee na nako laa ko ne jàkk xool xar kanamam bi ci laa xama kii du waxu koo xam ne li muy wax du dëgg du yorul xar kanamu waxkatu lu dul dëgg allahu akbar mu ne lammaa ra'aytuhu araftu anna wajhahu laysa wajhu wajha kaddaab mu ne bi ma gisee yonent bi alayhi salaatu wasalaam agsi xool ko ci laa xame ne xar kanamam gii xar kanamu koo xam ne du wax dëgg xadiis boobu noonu euh, imaam ahmad moo ko solo ak imaam at-tirmidhi ak imaam maaja na ko noon imaam ad-daarimi daal dina koy solo ñoom ñépp ñu jële ko ci yoonu Awf ibn Abi Jamila moom mu jële ko an Zuraarat ibn Awfa seydina Zuraarat ibn Awfa radiyallahu daldi koy jële ci Abdullah ibn Salam imaam alxaakim wéral na xadiis boobu imaam az ànd na ceeg moom seydina Abu Hurayra it soloo xadiis bu mel nii boo xam ne mu ngi ci alxaakim xadiis boobu terme xadiis bi lan la wax seydna abdullah ibn salaam dane lamma qadima annabiyu wax naa la ne xadiis bi isnaaduhu saxiix càllalam bu wér la mu ne bi nga xamante ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dégmal madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam mu ne in jafala annaasu aley wa kuntu fi man in jafal mu ne bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam agsee dégmale madina in jafala naas nit ñi dañoo gaaw alayhi wër ko wër ko ni ngay gisee euh, xoolal euh, lem lem bu këppoo fenn nga gis weñ yi ni ñuy gaawe di ko songu lu raw loolu lañ doon def alayhi salaatu wassalaam nit ñi ndax cofeel bu ñu am ci moom mu ne in jafala mooy gaa yi njëkkante mooy zahabu musri'ina ñu daldi dem ci moom daldi gaawantu mu ne fa wa kuntu man abdullah ibn salaam bokkoon na fii manin jafal bokkoon naa ci ñi gaaw daw fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa mu nekk moom lañu Seydina Anas wax ci xadiis boobu nekk ci saxiixayni te ñu ubbee radiyallahu anhu mu ne fa lamma ra'aytuhu ba ma ko xoolee xool alayhi salaatu wassalaam xool ko araftu anna wajhahu laysa bi wajhi kazzab ci laa xame ne xar kanamam du xar kanamu kudul wax dëgg xam nga wax katu kàccikat moom mën na koo bañ a xam waaye ku yàgg nekk ak nit ñi yàgg déglu nit ñi yàgg jëflanteeg nit ñi dangay dem ba nit buy wax tournure yi muy def ci phrase bi ak buy wax rek ci ngay xam ne kii wax na dëggam du waxul dëgg ba pare xar kanamu fenkat wala kàcckat léeg-léeg du du du du dal ay waxam mooy de mu am changement ak ni muy xoolee du yem benn place en tout cas nekkul nag loo xam ne dañ naan ku mel noonu rek moom nga déedéet mais ku yàgg jëflanteeg nit ñi yow yàgg leen a déglu tey bàyyi xel xam nga loolu dañ naan non ñëpp a ñëpp ay wax ak nit ñi di yàgg tey bàyyi xel am attention dina xàmmee bu yàggee dina xàmmee ñi nga xam ne même bu leen xamul bu leen di dégg premier ñu naan détecteur de mensonge en tout cas tubaab bi wax taxul ñuy wax mais am na ay techniques yoo xam ne. yu naturel yoo xam ne boo ko boo tàmmee te lool par istiqra nga koy amee mooy par kii la nu mu tudd expérience moo la koy may moo tax moom mu ne bi ma xoolee xar kanamam moom alayhi salaatu wassalaam araftu ci laa xame man Abdullah ibn Salam anna wajhahu kana xar kanamam laysa bi wajhi kazzab nekkul xar kanamu kuy wax lu dul dëgg léegi loolu mooy lim njëkk a gis léegi ana lan la fa njëkk a dégg mu ne moom seydina abdullah ibn salaam mu ne fa kaana awwalu shay'in sami'tuhu yaquul yaa ayyuha nnaas afshu salaam wa at'imu at-ta'am wasilu al-arham wa sallu bil-layli wan-naasu niyaam tadxulul jannata bi salaam allahu akbar xoolal moom Abdullah ibn Salaam am na riwaaya yu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo changé turam Xuseyn la tuddoon a ah, yonent bi alayhi salaatu wasalaam daldi changé turam daldi koy tuddee Abdallah Allahu akbar xoola Abdallah ibn Salaam di doomi assalaamu jàmm nga xam ne mooy at tafaul boobu yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon doon nga xam ne du ko bëggoon bu gisee ku tudd benn tur tour boo xam ne dafa rafet fekk mu ne woon sax ci coono day kontaan ndax gis ci tur bi ni sama mbir léegi mu léegi suñu boroom def defal ma ci li nga xam ne mooy maxrajam issue de sortie léegi issue léeg ma am ko waaw akbar xoola lim njëkk a dégg mu ne kon fa kaana nekkoon na awwala shay'in première affaire bu ma dégg sami'tuhu bu ma déggoom alayhi salaatu wassalaam yaqulu muy wax mooy lii moom xadiis bi mu njëkk a dégg ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam allahu akbar mooy lii moom lii mooy xadiisu xadiisu awwali aw aw al al al awwal bi mu njëkk a dégg xadiis bi mu njëkk a dégg ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy lii mu ne maa ngi ko dégg mu naan ci mbooloo mi noonu bi ma agsee jóge ci tàndarma jooju garabu tàndarma ji ne woon waa këram mu leen doon wittal mu ñëw yàkkanti moo tax mu ne in jafalan naas fa kuntu mimman in jafal nit ñi bëbb uti ko manit ma bokk ci ñi bëbb dem wàcc sama garabu tàndarma bi rek bëbb dem ma gis ko xam ne kiy yorul xar kanamu ku dul wax dëgg waaye lim loolu mooy ci côté gis gi ndax kaana xabran min axbaaril yahud kama sanaraahu anifan insha allah ndax moom abdullah ibn salaam dafa bokkoon ci fóore yahud yi bal kaana xabruhum kaana xabrahum aana daak bi bil madina huwa ibnu salaam radiyallahu anhu jamono jooju moo nekkoon fóoréb yahud bi gën a mag comme niñ koy gise léegi insha allah kon mu ne ma dégg yonent bi alayhi salaatu maa ngi ko dégg mu naan yaa eh allah allah akbar yaa ayyuhan naas yaa un nidaa i yaa ayyuhan naas yéen nit ñi afshu salaam muy appel à toute l'humanité yaa ayyuhan naas al ahmaru wal abyadu wal aswad ñépp ngi ci biir wal asfar ku xonq yaa ngi ci biir ku yaa ngi ci biir mbindeef nit ku yàlla bind yaa ngi ci biir yaa ayyuhan naas waaye exclusivement rawatina ñii nga xam ne ñoom la toogal di wax ndax ñoom ñoo koy transmettre ba mu agsi ci ñun ñu nit ñu war ko di transmettre ba ni nga xam ne noonu la yàlla di lem suuf yàlla nañu ci yàlla dimbali mu ne yaa ayyuhan naas ee yéen nit ñi afshu salaam wasaare leen wasaare leen jàmm ci kaw suuf wasaare noo ngeen di wasaaree jàmm mooy nuyoo wasaare leen nuyoo ci kaw suuf bu leen nekk ay jullit yoo xamante ni di julli même jàkka te bu ñu rombantee mel ni xamantewuñ allahu akbar wala ci même biir jàkka ji bu ñu duggantee di moytu ku xool sa moroom dem ba lay nuyu nga sëgg bañ moo nuyu la nga jàll yonent bi lay xoolal loolu ci ñoo xam ne kat ci ñëw jàkka dëkk te lool ku fréquenté mosquée yi gis ko phénomène boobu nag bariwul senegaal yi noonu ni dëkku tugal yi la ëpp dangeen di bokk même sàppe taqaloo ngeen allahu akbar sëlmal asalaamaaleykum te après même bu ngeen buntu jàkka ji sax bu ngeen di duggandoo du ngeen nuyoo wala bu ngeen xoolantee kenn du nuyu sa morom wala ñu génn ngeen génn daje fenn kenn ki dem ba nuyu keneen ki xool fële mel ni bëggul ku ko nuyu faire semblant ni gisu yonent bi alayhi salaatu wa ci ñoo xam ne ñoo war a doon modèle yi ndax ñoom. ñoom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne idhaa ra'aytumu rajula yata'ahadu al-masaajid fashhadu lahu bil iimaan bu ngeen gisee nit ki mu bari lu muy dem jàkk dëkk di dem jàkk kooku seedeel leen ko ngëm yàlla mais bu dee ñooñu nga xam ne man nañ leen a seedeel ni kii gëm na yàlla ndax lan yoneen ala lisaani nabiyillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci lan nañu yonent bi alayhi salaatu wassalaam du ñu ñoo toog di jaay bu ghaybu déedéet yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ñu ko wax bu dee ne ñooñu war a nekk modèle yi ñooy daje du ñu mel ni xaj muus du ñu bëgg a xoolante dina ko wëlbët yaa ayyuhan naas yéen nit ñi afshu salaam wasaare leen nuyoo ci kaw suuf nan lañuy nuyoo jàngal nañu ko ci xadiis assalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu sëlmal ci julli walla assalaamu aleykum wa rahmatullah noo ci gën sori nag mu gën baax bu dee nuyoo la ndax loolu lépp ay mooy yal na jàmm yàlla mi nga xam ne mooy ku am jàmm moo la may jàmm yal na la jàmmal yal na ànd ak yow ci say sa lu nëbboog ci sa lu feeñ allah mi nga xam ne mooy zu salaama mooy boroom jàmm te mooy jàmmale yal na la jàmmal assalaamu aleykum wa rahmatullah ak yërmande yàlla wa ak ay barkeem waa ku la ñaanal loolu man dama foog ne nit ñi dañoo xamul loolu sax ban sens la am li tax ngay nuyu nit mu gën laa dégg aju mel ni déggu la man dama foog ne laqad xarra la'iinu nnaasa wa jarrahum bimaa ya bimaa yajurrul ba'sa aw kamaa qaala ash-shaykhul xadiim mu ne wallaahi gis nga laqad xarra la'iinu nnaasa Iblis noo war na nit ñi ba pare mu pousser leen entraîner leen ci loo xam ne ay weñ so rek lay indi ay problème rek la leen di teg. yow koo xam ne dalaa xool di la ñaanal jàmm yërmande barke bu tukkee ci sa boroom ci sa kaw nga daal di koy mere ndax lim la nuyu dañoo soof ba dee ñun moom nuyu rek ah dafa doy nuyoo wam yi mais yal na yal na yàlla jàmmal la nga mere waay yaa subhaanallah dina bi de moom wallahi jaxlu jaxlu kii na ak anaaniyaatu rëy al kibru nga xam ne moo dee ci xolu nit ñu bari wax moom nuyu rek wala di ko nuyoo ay ay yéreet yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na bokk na ci sarax nga dajeeg bul xeeb même nga dajeeg sa sa sa mbokk wa an talqa axaaka bi wajhin talq nga dajeeg sa mbokk rayonné sa xar kanam xool ko xool boo xam ne ànd ak sourire ànd ak li mu laaj cofeel boo xam ne sa xol la nekk nga yéene ko loolu loolu sax bu ko xeet ci yiw kon xam nga ne moos li yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngalewu shataan ak a soreek li nga xam ne moom la ñu bari jëf léegi ajowante ñi ñoom di di di di àbb ay ay jikko comme que gis nañ ñu naan non c'est tubaab yi ñoom noonu lañuy def mais buñ koy def loolu ñoom ñoo koy def te ñoom ñi ci ñuy def loolu ay yéeféer lañu mooy ne yow ñooñu man ngaa jëf leen dé non sañ mbokk julli nga ñëw àbb àbb euh, habitude yooyu di ko doxaleeg sa mbokk julli yaa subhaanallah xool nga xool ko mu xool la loolu moom ku bëggul nga nuyu ko mooy gi gina foncé waaxu wi sëgg dem mel ni ku la gisul te gis na la wala xool fële bi xool fële ngir bañ la xool ba romb mais kooku yaa subhaanallah yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu agsee li jàngale mooy afshu ordre même bu dee ne nuyoo li boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi wax nee nañ du farata waaye fay nuyoo nag farata fa ida xuyiitum bu ngeen nuyoo boroom bi ne dee leen nuyoo li gën rafet wala buñ leen nuyoo wala wa ida xuyiitum bi taxiya buñ leen nuyoo ab nuyoo na fay lu dàq liñ leen nuyoo ku la wax asalaamaaleykum nga ne ko as waaleykum salaam wa rahmatullah bu la ne asalaamaaleykum wa rahmatullah nga ne ko waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu wala bu dee wala moo tax mu ne ngeen delloo bu daq boobu bi mu la nuyoo wala aw rudduha wala nga delloo ko bu mel noonu moo tax fay nuyoo farata nekk fi ñu lay nuyu ngay aju di bañ a dégg waa ji te ko gën dégg di ko fay farata la solal sa bopp rek wallahi boo ko fayul fii di ko fay allaaxira te allaaxira amul ngay taxaw naan fay naa la déedéet moo tax yooyu jikkooy jullit dara nan ngeen di nekk fenn waxtaan ba doyal après bu ngeen génnee rombante ku bu kenn jéemanuy kenn keneen bi mel ni ku faire semblant mel ni gisu ko kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne yaa ayyuhan naas ee yéen nit ñi afshu salaam ah, joxe tasaare leen nuyoo nuyoo nag du salaamaaleykum nit day bañ a tàyyeel assalaamu aleykum mais pas salaamaaleykum ndax salaam maalakum loolu sax loolu sax wuy jujubul quoi mais en tout cas comme li wax mooy ne yàlla na bu jàmm nekk ak yéen bu dee ne intention waa ji du loolu mais mbir yi du tout danga naan mbir intention rek la xool moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne kenn ci yéen. kenn ci yéen euh, bu mu euh, di euh, julli mooy mu gëmmeentu continuer di julli ndax amaana mu mu taxaw bëgg a tudd yàlla far di saaga boppam te du ko yëg wala ak bi mu naan ñaan gi nga xam ne mooy bi muy di mettre en garde nit ñi ci ñaan yi ñuy ñaan ndax xamoo looy ñaan di rëbb kenn di ko ñaan wala gone ñi nga xam ne parents yi ñaan ñaan lu ñaaw seen doom yi mu ne bu ngeen ko def ndax amaana ngeen dajeeg benn buntu nangu bu ubbeeku ci sa ci asamaan ñu nangu sa ñaan même bu dee neew sa intention mer moo la mais sa intention du woon mais mu ne amaana ñu ubbi nga fekk benn buntu nangu ñaan ubbeeku ñu nangu sa ñaan boobu kon mbir yi lool la ay salaamaaleykum déedéet asalaamualeykum bu ñuy wax ñu naan dañuy ibaadool du ibaadul fenn alay loolu la lislaam jàngale nga naan ibaadu fa luy luy loolu man wala fi labbayka sax boo ko waxee tem ñu jàpp ne ñu ne ñu qualifié le fenn te loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon doon doon boo ko masoon a woo yaa Muhammad alayhi salaatu wasalaam danaan labbayka mais mais léegi ñu changé ko yeneen lu gën nag luñ na ne loolu dafa xaram en tout cas ça dépend bu dee lu ñaaw la woon da baaxul mais li bi alayhi salaatu wasallam doon def moo gën fopp kon nuyoo te tamit nuyoo du salaam comme gars yi seen texto yi loolu du nuyoo yonent bi alayhi salaatu wasallam loolu loolu waa ajjana ñoo nuyoo noonu salaamun ah, salaamun qawlan min rabbir rahim ay yawma ayyuhal mujrimun lool biir ajjana lañ koy nuyoo te tamit salaamun aleykum loolu façon nuyoo nuyoo la pour ñi nga xam ne dañoo génn àddina kenn du ko nuyoo kuy dund nga dégg gaa yi salaam euh, surtout seen message yi seen texto yi SMS yi salaam mais man xawma gaa yi tayeel gi ñu tayeel ak PSL PSL sur lui loolu boroom xam-xam yi dañ koy tere salam salam dañ koy tere boo demee ci euh, muhaddisuun yi dinañ ci nettali bay wax naan ka ko njëkk bind la nga xam ne moo ko daloon loxoom ba dafa paralysé mais ñu julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax ñu ne la boo ko mënula bind wala yow sa sa sa sa feuille yi nga yor matewu ko wala dangaa yàkkamti wala sa bind bi tem ki ngay dicté raw la bul bind bindal rasulullah bul bind salaam mais ne wax ko ci salaam nañ ne sallallahu alayhi wa sallam te nga continuer bañ faa bind dara même chose lañ ñëw ci nuyoo bi salaam qu'est-ce que c'est que salaam salaam mooy lan jàmm non ñaanalal waay assalaamu alaykum bu ko nuyoo nuyoo ku dee salaamun alaykum salaamun alayk xanaa gisoo taay bi assalaamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakaatu mooy yooyu gis nga yooyu ñuy xeet yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi nee ngeen naan salaama ci seen texto yeeg seen yooyu jàpp ne nga dara defoo fi dara assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa nga ne assalaamu alaykum tey joxe loxo rek doyul joxe loxo doyul nuyoo bi mooy assalaamu alaykum ku joxe loxo baax na ku joxewul baa moom moom dara newu ci mais quand même bi mooy assalaamu alaykum kon lool la digle mu ne yaa ayyuhan naas yéen nit ñi afshu salaam wasaare leen nuyoo moo tax ci benn xadis ba mu ne nuyu koo xam koo xamul loolu nag bu dee dëkku jullit la comme ay Sénégal nii lool comme que al hukmu lil ghalibi wan nadiru la hukma la mooy li nga xam ne moom lañuy ñuy àtte àtte ci li ëpp la àtte yi daw li nga xam ne nag c'est c'est lu rare koo kenn du ko wutal àtte moo tax bu dee dëkku jullit la romb ku man nga ne kii man nga juum mais loolu mais bu bu boobaa mënoo def loolu ndax ñi kon mooy ay yéeféer la am na nag ay signes yuy wane kii jullit la ci seen sol ko geeg yu mel noonu ak tamit seen boo gisee koo xam ne ni mu mel moom sunna lay topp boo ko xool même bu dul sol ay baar bu beeg yooyu ak ni muy kiiwe ñu mel noonu da xàmmee ni kii jullit la nuyu koo xam ak koo xamul kon mu ne kon ginnaaw loolu wa at'imu ta'am mooy yaa ayyuhan nas afshu salam wa at'imu ta'am te na ngeen leel ñam dee leen joxe ñam dee leen joxe ñam ginañ ci ñëw insha allah gis nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam yii mu digle nii yépp c'est pour tisser tisser les liens entre les musulmans consolider quand même le tissage bi am na tisser nañ ko bu yàgg lool la suñu boroom def mais consolider gën tëgëral dëgëral feddali li nga xamante ni mooy diggante jullit ñi ndax nuyoo boo koy def koy nuyu day yëg ne kooku bëggal nga ko jàmm ba di ko ñaanal jàmm te yëg nga ko te tamit comme yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu doon def nga xam ne kum doon nuyool moom doon loon yàkkamti bàyyi fa waaj a dem fekk pare woo moom du pare même lum yàkkamti yàkkamti ngir jox orma dina taxaw jàmm santeeg yow ba fekk demoo wala arrêté woo moom du arrêté ndax lan ndax yitti gu mu jox nit loolu bu nit gisee nga def ko loolu ndax nit yàlla da koo bind noonu mooy dafa bëgg ku ko yëg te loolu du du loo xam ne lu négatif la bëgg ko la loolu du lu négatif du tout le temps le mais bu dee danga koo def pour affaire rëy rëylu ay man xanaa xamuñ may kan non loolu day bon mais ndax loolu du tout le temps lu négatif la moo tax yii nii yépp yuy defar ay diggante wala wa at'imu ta'am ngeen di joxe ñam jullit bu ko manee daa war di bari lu muy joxe ñam bañ a nekk koo xam ne yaxkiru maa maa la day denc di rënk li mu yor non moo taxoon mu ne woon Seydina Bilal anfiq yaa Bilal wala taxsha min dhil arshi liqlaal anfiq de yaa Bilal yow Bilal wala taxsha te booy dépenser di def ci yoonu yàlla di joxe bul ragal min zil arsh ci boroom arsh al iqlaalu aku mott aku ak aku ñàkk ak lool di wàññeeku déedéet ndax la in shakartum la yazidannakum wala in kafartum nag inna adhabi la shadid képp koo xamante ne dafa sant santi façon sant yi nag dafa bari ashukru bil maal ashukru bil ilm ashukru bil lisaan ashukru bil janaan ashukru bil a'maal wa ashukru bil af'aal di sant ak sa xol di sant ak sa alal ji la sa boroom dénk di sant ak sa jot gi la sa alal ji la sa yàlla ji boroom jox ak li nga xamante ni mooy sa xam-xam la in shakartum bu ngeen santee yàlla la azid waat naa ne la yazidannakum dinaa leen la azidannakum dinaa leen wo euh, yokkal kon mu ne ko woon Bilaal euh, euh, dépenseel tabul ragal ci boroom aras ak ngottaku ŋàññi ak wàññeeku ndax kat buur yàlla man dal ladhi yuqridu allaha qardan hasanan fa yudaa'ifahu lahu ad'aafan wala fa yudaa'ifahu lahu wa lahu ajrun azim ana kan mooy ki nga xam ne mooy lebal moo pare ngir lebal buur yàlla boo ko lebalee waaye qardan xasanan paa ñëw di lebale loo xam ne suñu boroom ne la lebal mooy lebal bi mooy defalal ma njekk ci sa mbokk jullit ci yow lay dellu ndax koo defal njekk mu wanaat la suñu boroom ne man ñooñu la moo tax te xadiis ba bam naan yab na aadam yow doomu aadama bi damaa feebar man boroom bi damaa feebar ñëwu seet si ma mu ne ko wa mais boroom bi man nan laa lay seet si nan ngay feebare sax ba ma lay seet si te yow yow nan ngay feebare te yow yaay rabbul alamin yaay boroom mbindeef yi mu ne ko ndax yëgoo xanaa yëgoo woon ne sama jaam diw feebaroon na mu ne ko ah kay mu ne ko boo demoon foofu seeti ko doonoon konoonte kon doon nga ma fa fekk loolu la man dal ladhi yuqridu allaha qardan hasana ana kan mooy ki nga xam ne day lebal yàlla lebal bu baax waaye doo ñëw di saraxe loo xam ne mooy bëggatuma man yére bi dama koo sol ba mu sàppi ma non lii nag rus naa di génn teeg moom loo xam ne rus nga cee génn nga daal di koy joxe na laara bi laa dañuy añ mel ni xamul ne woon ne dangeen di añ moo tax mu ne laara bi ngeen dajaleel ko xóonjeeg maccaat yeeg ak daqaar gi ngeen macc ba mu sàppi yax yi li baax ci jën wi yëpp ngeen teggi ko bàyyil ko fi bopp yeeg caaxoñ yi ak konjéeg yooyu ak quelques ceeb yu des ndax seen biir fees na amatul fu ngeen ko dugal ngeen na ko am yàlla jox la wallahi hada lu yàlla joxe am yàlla jox la loolu moom yàlla joxewu ko yow kay joxewoo ngir yàlla bu doon ngir yàlla la au moins bi ko indil sa pot bi ma ñu ñu defal la ci ceeb bi ne ko demal mais ñi nga xam ne dañoo dem ba soxlaatuñu ko ñamu mbaam mi lañ ko jox moo tax suñu boroom ne man dha alladhi yuqridu allaha qardan xasan lebal leble gu baaxa ah, gu rafet boo ko defee nag fa yudha'ifahu lahu buur yàlla dina la ko fule multiplier la ko ci loo xam ne moom rekk ko ko xam te kooku dina am pay gu duun gu rëy rëy rëy bu màgg man kon wa at'imu at'am te ngeen di leel nit day ñeme joxe ñam waaye doon doo jàpp ne lu ma génne dootul ñëwaat lahu su'u dhanni bi rabbi kooku dafa am njort wu ñaaw ci boroomam mi ko fekkoon du dara mu créé ko min nutfatin créé ko ci toq maniyu waa kooku génni ko ci loolu dénk ko ko ay paaraawam def ñu ko jaarale ci ñoom di leen wërsëgal di ko wërsëgal wërsëgal ko ci biir yaayam ba àppam jot mu génn di wërsëgal baayam ak yaayam ak ñoom ba ni mu toll mu koy wërsëgal ba mu jàpp ne manal na boppam dara mu jàpp ne bu ma jëlee joxe kon la yàlla duma ma defalati dara lool mooy as suu su'u dhanni billah ñaaw njort ci borom te yàlla nag subhaanahu wa ta'ala bi waxoon na ana inda dhanni abdi bi man nag fa sama njortal jaam nekk ci man rek laa yem ci moom ku jàpp ne yàlla moom damm say tànk rek lay def saa su ne ah yàlla damm say tànk mooy ne yow jàpp nga ne yàlla moom lu baax du jóge ci moom di daal ci man man daal ba ñu moom yàlla côté yàlla moom lenn rek la ciy xool bugal yi non man moom duma ci génn yàlla de ah loolu la njort ci man ma bàyyi koog moom ku jàpp ne nag lu mu critique critique yàlla de bu ma fekkoon fi gën a ñàng sur dina ma ci génne kooku bu newoon fu gën a ñàng sur terre gën a critique yàlla dina ko ci génne kon mu ne wa at'imu ta'am te dee leen joxe ñam ñetteel point wasilul arham te dee leen jokk mbokk dee leen jokk mbokk borom bi subhaanahu wa allahu akbar ah Seydou xa Seydou Abdel Seydou El Hadj Abdel Aziz radiyallahu ta'ala anhu dafa bari woon lu mu ko doon wax doon insister ci lii wax silo di jokk mbokk yor leen jikkooy puso te bañ yor jikkooy paaka yor leen jikkooy puso. ndax puso fu mu foo gis puso day fekk loo xam ne dafa tàqale koo mu bëgg leen a boole nit day dox ba yéeréem bi ne teet teppeeku dagg fii jaar fee fi jaar fii bu leen bëggee lay jël waaye bu bëggee dagg dara paaka lay jël wala lañ set teg ci rek mu daldi ceppi mbir yi kiy jaar fële kiy jaar fee mu ne kon yor leen jikkoy puso di ñaw di dajale nit ñi di boole diggante yi te bañ a yor nag jikkoy paata ak jikkoy siso mooy di dagg rek diggante yi koo xam ne balaa am lu ko neex mu dégg ñu ne diggante tas na te kooku mooy ki nga xam ne saytaane bi nga xam ne ci saytaane yi yi taalibe yi yi ki nga xam ne ki def loolu moom lay teg fi muy toog ne ko xaxaa tey yow laay yow laay neexal tey ku fi def ku fi ëma indil liggéey bu rëy moom laay récompenser te récompenser bi mooy nga ñëw toog ci sama kaw chaise bi ci man ngay fanaan ku nekk ñëw naan lii laay def lii laa def kenn ñëw na ko man moom fexe naa ba ñaar ñoo xam ni mbokkoo gi doxoon seen diggante bëggante gi danaa naa ba tas ko mën a ko haa yow mii laa doon xaar yow mii récompenser ko yow dangaa bëgg a nekk taalibe shaytaane yow kon wasilul arxam dee leen jokk mbokk wattaqullaha alladi tasaaluuna bihi wal arxam ragal leen yàlla mi nga xam ne bu ngeen di laaj lu bari ci moom ngeen di jaar billaay maa ngi ñaan maa ngi lay ñaan di kii ci yàlla nga defal ma nàngam waaye al arham muy mbokkoo nga xam ni buuma ak njureel te léegi nag fulewoo la mooy mbokk yu tas rawatina gaa yi yàkkamti ba bu seen baay génnee àddina bu dee ab ay nit famille lañ boo xam ne bokkuñu ay yaay baay lañ bokk boo moyul bu paa bi dund paa bi bu amee fulla mën na koo régler mais bu demee ba nekk mag mage ba yenn yi dootu ko man bu moywul nga gis ku nekk di créer di di di clan nit bu nekk néeg nday bu nekk di waajal say arme di xaar mel ni dañuy xaar paa bi dee bañ commencé ku nekk commencé dóorante bi côté miraas yi loolu tax miraas yi du dox ku nekk far am ñoo xam ne ay shayatin yoo àndal di leen gën a xam nag di la wan ne gis nga sa doomu baay bii gis naa ko Casamance keroog mu nga woon conki sil fa ma ko fekk ci néegu ñaxu sëriñ boobu ma ko gis yàq la nga ne ah kon moo tax kay semaine boobu yépp gisuma ko ah ko kay xam naa lim doon dégg naa ko nag muy tudd ba tudd sa tur wallaahi bu mën a ko woon a wax waaye nag damay bañ rek nga dégg ko ci mbedd mi muy ñaaw kooku shaytaanul min shayatinil jinn al ins kooku shaytaanel nammaam la kooku yàqkat la toxalkati wax moo tax laa yadxulul jannatu xattaa aljannata xattaat yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ki nga xam ne mooy ki nga xam ne day toxalkatu wax du duggu àjjana comme ne ci riwaaya imaam muslim bi ci kitaabul iman Seydina Xudayfa ba mu déggee ñu ne ko waaji moo solo xadis boobu radiyallahu anhu ne waaji da doon benn waay boo xam ne ba mu ne fële ca Euh, euh, euh, dëkku perse mu dégg ñu naan ko diw moom day toxali wax mu ne moom dégg na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ab nammaam du àjjana nammaam nag bokk na ci ñi dàq yàq diggante waaye kooku bu ñëwee insha allah dinañ mësa ñëw ci li imaam al-Ghazali wax ci Ihya ulumuddin Euh, ni ngay faje nammaam waaye pour bañ a guddal dañuy wax li seydna omar ibn abdil aziz alxalifatu alxaamis alrashid radiallahu anhu defoon seydna abdullah ibn euh, omar ibn abdil aziz rahmatullah alayhi dafa am benn waay bu ñëw pour wan la nan ngay faje yooyu am benn ay ñàkk fulla ndax sinon moom li muy nar a yàq moo gën a ndax ay naa ko déglu rekk bu ko wóolu ndax fitna lay def ci sa xol te loo dëgër dëgër dina dem ba nga ne waa ji peut nag li muy wax am na part de ko bu ko may nopp waa ji dafa ñëw ci moom di nettali di di ko nettali di ko toxalal wax yu ñu wax ci moom mu ne ko mu ne waa ji ñëw di commencer wax mu ne ko mu arrêté ko ne ko amaa yajidu shaytaanu ahadan ghayraka yab'athu yab'athu ne ko yow shaytaane trouvé wul kenn ku muy ci man ku dul yow shaytaane iblis wul kenn ku muy yónni ci man ne ko kii mbokkam bi lii mu wax demal toxalal ko ko ngir yàq seen diggante Iblis trouvé wul kenn ku dul en ah, yow mii la trouvé waa ji ne tekk mu ne ko benn am mu ne ko yii ñoo am yii ma lay bëgg a wax soit waxoo dëgg soit waxoo dëgg soit boo waxoo soit nga wax dëgg te boo waxee dëgg bu boobaa mooy mooy li ngay wax noonu euh, lan la waxati su waa waxoo dëgg te boo waxul dëgg alxuraan moo ne yaa ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu bu dee ne waxoo dëgg mooy yow faasiq nga ndax alxuraan moo ne yéen ñi gëm yàlla bu leen ab faasiq dikkalee ci information muy koo xam ne ab kàccoor la pervers pervers la koo xam ne day toxali wax pervers la même bu dee ne moom dafa jàpp moom imaamu dëkk bi la toxal ko wax la c'est un pervers et le pas lourd loin de là même dix waaye ji nga xam ne toxalkatu wax la nu mu man di occuper ci société bi di toxali wax di jaxase nit ñi dans le but jaxase nit ñi kooku c'est un pervers in ja'akum bu leen dikkale faasiqun ab kaccoor ab pervers bi na ba in ci ab information fatabayyanu na ngeen leerlu soit waxoo dëgg kon faasiq nga wala rek yow li nga wax bu dee ne li nga wax noonu noonu la mooy wax nga dëgg li nga wax nii ne kooku moo wax lii ci man kooku nammaam nga te moom suñu boroom moo nañu wala tuti' kulla xallaafin mahin hammaazin mashaa'in binamiim mannaa'in lil xayri mu'tadin asiim utullin ba'da zaalika zaniim mu ne ko soit waxoo dëgg kon aaya bëlee nekk ci suuratul xujuraat moo régler sa mbir kon faasiq nga yow mii pervers nga yow mii di wax ndax dañoo ñoo information boo xam ne du dëgg kon faites une investigation mu ne ko kon faasix nga waa xam nga koo ne faasix nga moom mooy day commencer am problème soit pervers nga soit nam maam nga mooy ab waa ba ji ba rambaaj nga ñaar yooyu rekk am mu ne ko soit faasix bu dee li nga wax amul walla rek li nga wax am na bu boobaa nam maam nga ndax nam maam du koo xam ne waxoon nañ ko du koo xam ne day créer lu amul mais day day attiser moom mooy xam bu gaa yi ba gaa yi wax ci diw mu toog di déglu enregistré lépp ne gaa yooyu baax na man waaye ñëw dema après gaaw dem ca waaja ne ko laay tey de boo déggoon gaa yi liñ la wax ñoo la wax lii wëg lii wëg lii waa ji mer ne commencé di kaas di leen wax lu ne moom it muy enregistré demaat ci ñooñ ne diw moom gis naa ko karoot moom ngeen doon mais lii wëg lii la leen wax ndax pourtant wax yi ne ñoo wax dëgg la ñoo wax mais kooku da koo def dans le but toxal dans le but yàq diggante moo tax mu Seydina Abdullah ibn Umar euh, ibn Abdul Aziz ne waa ji soang li ngay wax di dëgg te boobaa nammaan nga toxalkatu wax nga te yàlla nee na bul topp walla tuutee bul topp kulla xallaafin aji giñaakoon bu mag mooy deux muy waat lu ñor mu waat lu xaay mu waat lu ñorut mu lu lu lu lu une deux mu waat hamazin di ayibal nit ñi ci seen ci bëtam ak làmmeñam ak bu leen wanee ginnaaw waaye masha in aji doxaakoon bi namimin ci ràmbaaj di jaxase nit ñi kon bu leen ko topp kon soit yow bu dee li nga wax nammaam nga walla waa ji mu ne ko walla nga jéggalu nga jéggal la ñaar yii ñett yii moo fi am mooy ne ñaar yi moom benn nga ci moom faasiq nga bu dee waxoo dëgg nam maam nga bu dee wax nga dëgg waajib waaba jii ba ràmbaaj nga léegi nag nga jéggalu maamu duma waa ji ne ko al afu ya amiral mu'minin maa ngi ñaan nga jéggal ma yow yii julli mooy ne gis nga nit ku mel noonu xam nga euh, suñu sëriñ Cheikh Mouhammad Moustapha mu ngi ko wax ne benn maamam bu mu doon wax ne moom noonu la doon def mooy ne noonu la képp koo xam ne noonu la mel noonu nga koy def mooy ne euh, gaay ku ñëw nettali ko dara danaan ah diw moo wax loolu nga ne ko waaw mu sol ay dàllam dem ci diw ne ko waa diw nuyoo diw yow dégg naa yaa wax lii ana ci fan nga ko foo ko tox ci kan nga ko nangoo mooy wax ji ci kan nga ko jële waaye yi ne bu ko nee ca diw laa ko jële mu jëlaat dàllam demaat ca diw ne ko yow diw diw ak diw dem ci diw diw ne ma yow yaa wax lii ana wax jii foo ko nangoo mooy foo ko jële gis na kuy def loolu kenn du kàcc sa kanam mu ne moom maam ji doon la def hafizahullah moom loolu mooy ku dul def loolu gaa yi gis nga gaa yi fii lañuy nekk di expliquer li mu li mu naan expliquer mooy di kàcc ci kanamu nit ñi rek di wax loo xam ne ay ay à à dormir debout la mooy noonu ngay def gaa yi danga nga leen di wax lu leer gis nga fii bu fi may gaa yi di nettaleeg di leen non faje ko li Seydina Omar ibn Abdul Aziz def voilà ku ñëw di la wax nga ne ko ah bu dee dangaa ami ceeg gi bu ëpp ne ko man de dafa am xissa nettali ko xissa bi ci ay teggin wala nga laaye biir ko ngir lii bu ko defat ndax lii de yàq moo tax gis nga ni ubbee amaa tajidu shaytaanu ahadan yab'athuhu ilayya ghayrak yow daal seytaane trouvé wul keneen ku mu yónni ci man ngir yàq sama digganteeg sama mbokkut xurul yow waaye keroog la bu mujjee ñëwati di wax daal ba pare ñaan njéggal ne ko alafu amiral mu'minin kon noonu bokk na ci gina gaaw a yàq mbokk mooy rambaaj ak tamit jiital alal ci lépp nga xam ne mooy bët yi mooy tànk yi mooy lépp ndax ku la ko nar a xañ rek nga ñaawoo moom te nag am na nit ñoo xam ne alal du leen jënd am am du leen jënd faalewuñ nit ak lu mu am ci wàllu alalu àddina waaye nag ku gore ñu ànd yow kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne wasilul arham moo tax mu ne woon ca xadiis ba sil sil man qata'ak wala taxun man xaanak sil man qata'ak mu ne jokkal ku la dog képp ku dogoog yow yow fexeel nga nekk ki nga xam ni yow yaay kiy njëkk def les les pas vers lui jëm ci moom ngir jokk ko mais bul ne non yëfi yooyu ku ma ko dëbbin ma roog cin ma ko ku ma ko timbax mari mbax la ko ay yooyu yooyu yooyu yooyu amul benn njariñ ay noom man la fiy fekk ay sama xew wi ñëwul ñuy wax ma naan damay yëgal xewam duma dem man yooyu yëfi ndaare la rawatina loolu loolu loolu gone yee koy def ay gone yi am deux ans ñoo koy defante seen biir parent bi di leen xool wala man mi di leen ne leen déedéet àddina du nii di leen expliquer mais ay mag ami doom ay mère ay pa naan diw ngénteem yëgaluma ko wala sama ngénte yëgal naa ko ñëwul yow da ngaa xam ne tax ñëwul rago yi kat yi gaa yi nga xam ne nar rek lañ man naan daa bañ a ñëw lii ak tax créer histoire wala lu mu def nga interpréter ko ne looloo tax ñëwul këni li ma defoon li ma ko waxoon bés looloo tax kon ñëwul loolu tam moo la ko wax wahyun min ash-shaytaan loolu shaytaane moo la ko wax mais amoo ci benn preuve qul haatu burhanakum in kuntum saadiqiin andi leen seen preuve preuve yépp ci dama ko foog la ak ay fausse interprétation yoo xam ne yow yaa koy def ci jëfu waa ji ay jëfam nga bëgg koo interpréter mais fata ba yow leeru leen koo xam ne man nga koo laaj pourquoi manoo koo laaj diw lan moo tax ñëwoo dañ na koo teel nee nga bàyyi fi loolu moyen bi gën gaaw ngir xam ne tax ñëwul après nga bàyyi iblis feesal sa bopp ay yoo xam ne bu defee bu ko defee après ngeen tas ko seen diggante bu ngeen rombatee dootul neex dootu ngeen nuyoo wala sax même bu ngeen di nuyoo ku ci nekk mu ngi denc benn safara yoo xam ne ci xolam envers l'autre boo xam ne bu ko dindi woon gaa yi foog ne jahannama moo nekk suñu kanam allahu akbar kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam te waxoon na ne ki nga xamante ni euh, ki ki ki di dox mbokk di jokk mbokk nekkul ki nga xam ne day fayantoo mooy ne nekkul koo xam ne danaa man daal man am na na nit mel noonu man moom ku ma seeti man daal ku may seet si laay seet si ku may woolaay woo ku ma dul woo sama yoon newu ci waaye gars du dangay toog duñ la masa woow man rek kay woote semaine bi wala mois bi dinaa leen woo cinq fois benn yoon duñ ma ko woo yonent bi alayhi salaatu salaam ne gis nga kiy def loolu kooku jokkul bokkoo ah. nekkul fayan du fayantoo ay kii boo ma defalee lii ma defal la lii déedéet nee na kooku mooy moo jox kooku defu fi dara kooku da koo def ngir fayantoo waaye mooy il suffit kenn ki arrêté keneen ki arrêté alors que mbiri du loolu moo tax mu ne sil sil man qata'ak jokkal ku dogoog yow jokkool ku dogoog yow ne ndax mbir yi moom il faut nga nangu leen sa der bi képp ku ku ku ku gëm yàlla jullit moom li nga war a def mooy saraxe sa der sa réputation moom li ci nit ñuy wax yépp boo ci naree nekk lu ñu wax nga bëgg koo kii loolu da ngay tardeel sa bopp non yonent Yàlla Muusa alayhi salaatu wasalaam nee nañ ko mais moom moom moom moom boo gisee muy bañ a sangoo ñun waaye tuumaal ko lu garaaw ci wàllu intimité yaa ayyuha alladina amanu laa takunu kalladina aadaw Muusa fa barra'ahu Allahu mimma qaalu yéen ñi gëm yàlla bu ngeen mel ni ñi nga xam ne dañoo lor ci seeni làmmeñ seeni kàddu seydinaa Muusaa alayhi salaatu wassalaam mais yonent bi alayhi salaatu wassalaam lan lañ ko fi wax ab tar waaye kii dara majnuun sha'ir lu mu am mu dee doom ju mu am mu daayif nii lu ne lor nañ ko mooy dangay saraxe sa der sa der danga koy saraxe mais bu dee lu yëngu nga bëgg ci kii di fuñu di mer bi kii saa su na ngay guuxe lax di ñànkal di jaay mais loolu yaay solal sa bopp guuxali lex say ñaamay metti rek après nga wàññi nga wàcce voilà yokk ñaawaay la rek mais fajul dara kon mu ne silman qata'ak jokkal ku dogoog yow dangay nangu nag bu boobaa nga sare xase mooy lan gaa yi kii nag ni mu ñàkkee fayda man nga dégg yenn mais man ñàkk faydaam gii man jaaxal na ma rek moom daal topp ci diw nii rek faale wu ko mut nii daanaka foo ko fekk mu ngi këram mu koy mu koy toroxal rek takat léeg-léeg lenn lu du toroxal lenn li sax kenn du leen toroxal mais ñoom ñoo ko gis ne lii toroxal la ndax dañoo rëy al kibru moo dee ci seen xol mooy dañoo rëy boo leen fekkee sax nga yàkkamti yenn loo xam ne da war a yàkkamti ñu ñëw sa kër nga yàkkamti loo xam ne fokk nga doxi ko léegi nuyu leen nuyu bu gaaw ni maa ngi ñëw ñu jàpp ne lool danga leen a ñàkk kersa danga leen a kii ñu mer ne dootuma fa dem ay na tawaadu moo tax imaam abdul qadir al jilaani radiyallahu anhu doon wax lool ne man gis naa buntu yi ci yàlla yépp fees del buntu julli dafa fees del gaa yaa ngay julli rek moom woor gaa nga fa di woor rek azaka gaayaa ngay azaka aka saraxe rek waaye man daal benn bunt laa gis buy jëm ci yàlla boo xam ne ba ma fa demee comme boulevard dafa mel ni ndànd foy foy bu kenn new boo ñëwee yow bu jarul buuxante dangay tempat dox dugg mooy lan ak tawaadon wàcc sa bopp foofu moom bariwul ñu fa ne ndax gaay dinañ mën a julli lool mais dañuy wàcce seen bopp moom bokk ci te xamuñ ne as-salaatu huwa al julli mooy toroxlu gisoo ni ngay toroxloo ba dëpp sa jë ci suuf si suuf ngir wan sa boroom ne dangaa toroxlu mais sens boobu daal di leen échappé ñuy julli ba pare rëy xoolal contradiction yooyu mu boole mooy di toroxlu ba pare rëy mu ne man bunt boobu di buntu wàcce sa bopp bëgg gis leen ma bëgg ne maay kii voilà dina xam maay kan qad kunta qablu nut